léegi ki ci tegu kon boo trois yële ak am cinq ki mu ne wa rajulun ñetteel góor goo xam ne waajoo xam ne baaya'a imaman la yubaayi'uhu illa lid-dunya fa minha wafa wa in lam minha lam yafi allah <laughs> ay way jële mu ne ñetteel bi benn waay boo ne baaya'a imaman dafa porter allégeance jaayanteeg benn njiit moo xam buur la wala président waaw bàyyi bii nag mooy sànnil xob bu dee fi nga xam ne moom foofu ni ñuy defe bayo bi du comme niñ ko doon defe ñëw jaayante ci kanamu buur bi wala ki nga xam ne mooy xalifa bi waaye mooy da ngay sànni xob waaw nga sànnil ko xob sa carte électeur nga dem voter ko mooy bàyyi imaaman waaye gis nga laa yubayi'uhu illa li dunya ñii nag imaam yi nga xam ne imaamu imaamu di imaamu diine tax ñu wax yoo xam ne ñoom ñoo yor diine jeeg ak dunya ji lépp temporel beeg lépp comme xalifa yi ñu saawoon ñooñu la ah kabni abi quhafa wa ibn al-khattab wa dhu an-nurayn wa abu al-hasan wal-husayn radiyallahu anhum mooy ñoo xamante ne ni ñoom dañoo yor jillit ñi lañ fi toogal waa ji jaayanteen ñoom waaye jaayantewul ak moom illaa li dunya intérêt personnel addina kese moo tax mu daal di koy mu daal di jaayanteeg moom ba moo tax nag fa in ataahu minha bu ko joxee ci mbiru àddina yoo yële waajim waajim fal waajim ne moom la jaayanteel bu ko joxee ci mbiru àddina yo ya tax mu jaayante ko moom wafa mu matal waaw jaayante ga du ko trahir du génn ci moom du ko xas du nàngam ak nàngam waaye wa in lam yuti waaye nag sëy bu ko ko joxul mina lam yafidu matal moom daal ak kiiwam yëpp jaayante gi te lool jaayante jaamu yàlla la waaw jaayante jaamu yàlla la ci sariya la jaayante jaamu yàlla la waaw parce que mooy da ngay yow da ngay fas yéene ne kii may jaayanteel jàpp naa ne mbiru jullit ñi moo ko gën a mën a yówénal ma jaayanteeg moom ngir lan jullit ñi mën a doxal li tax yàlla bind leen muy illaa li ya'budun waaw am tamit li nga xam ne moo leen di jàppandal ci jaamu yàlla googee waaw léegi yow waa ji tam tegoo ko ci lam lay jox bu faloo poste yam la war a fal walla xaalis ba mu la war a jox wala DG ba mu la war a def waaw wala poste de nangam de député wala de nangam wala de jiite benn société boo la ko buñ ko ko joxee nga gis waa ji matal nekk ci biir waaye wa in lam yu'ta buñ ko ko joxul mooy dufis dégg jox ko dar commencé commencé pour pourtant démb la ko fal de non c'est que ñii man man maa ngi rëccu sox non man affaire bii gars yi non wóoruñu parce que man man vraiment vraiment vraiment déggate yoo sawaay dañ koo falul kese poste yi mu doon lorñe doon xool jàpp ne waa ji bu faloo dina ko ko def mbiru àddina yii wala dina ko def monsieur son excellence ambassadeur fenn defu ko ci dara amul dara lu ko jox lool kisee tax muy wax waxam bii wallahi bu ko joxoon dootul wax waaw waaw moom la yonent bay sa sama ko wax de <laughs> fa in ataahu minha wafa wa in lam yu'tihi minha lam yafi ko di topp lu nekk waaye buñ ko joxoon nekk non ba pare dem di ko tru di ko di ko mitinal non moo fi gën ñun dañuy ñaq di kii pour son excellence waaw ndekete yoo poste bi mu ko jox kese la fi mu koy xamee mooy bu ko joxul d'office waaye man na nekk mu jox ko ko dem ba ci biir gis na kii manu ko yor mu dindi ko jox ko keneen bu boobaa ngi gisaat ko muy xunn waaw kon kii bokk na si ñi nga xamante ne nii borom bi ñoom la mere tëkku leen tëkku yu mel ne lii mooy xadiis Seydina Abu Hurayra yi waaye al imaam hmm? Abu Dar Jundub ibn Junayd ba léegi ci bunt bi bu fi génn xadiisu imaamu Muslim ibn al-Hajjaj ci buntu bii nii hadith bi bi mu ëndee buntu bi ah kitaabul iman dafa nii la ko tudde baabu bayaani ghilaz tahrim al-isbal noonu la ko imam an-Nawawi tudde waa imam Muslim leeral ghilaz taruk tahrim al-isbal eh, eh, ki nga xam ne xaraamuk di buubal ay izar sa làmbaay suuf wal manni bil atiya wa tanfiq as-sil'ati bil halif wa bayaani salaasati allaziina laa yukallimuhum Allah laa yukallimuhum Allah yawmal qiyaama wala yanzuru ilayhim wala yuzakkiihim wala madaaba nii la ko tuddee xadis bi mu si njëkkee nag xadis Seydina Abu Hurayra ñaar yi ñu wax moom la mujje mais yi jiitu yëpp xadis Mawlaana Abu Zarr léegi nañ déglu pour wax la ba léegi euh, mafhumul adab bi ñett yooyee muy wax du ñett kese waaw ñun ñii instant bii rek trois yi la ñu gis ak trois yi ñu mujj ñoom bokkuñu te bu ci nekk Seydina Abu Hurayra moo ko jëlee ci Yonent bi saa saam kon sii sa bopp xoolal Seydina Abu Dar eh, ba léegi al imaamu Muslim rahimahullah taala daal di koy indi waaw te bon du moom kese ko solo mais comme que ci moom lañ nekk mais eh, eh, moom moo ko wéete imaamul Buxaari solo wul yi Seydina Abu Dar radiyallahu anhu mu ne mu ne Yonent bi alayhi salaam dane na Seydina Abu Abu Dhar masha Allah ko Jundub ibn Junaada ci li gën a siiw ci turam mu ne Yonent bi alayhi salaatu wa salaam nee na salaatatun laa yukallimuhum Allahu yawmal qiyaama ñett ngi yàlla du wax ak ñoom yawmal qiyaama wala yanzuru ilayhim du xool jëme leen xoolu yërmande wala yuzakkihim te du leen fet setal ci seen bàkkaar yiñ fi indi wala hum te ñeel na leen adaabun alim du li nga am tànk ci Seydina Abu Hurayra hadiisam yëpp nga ne ma ah, kay bëggoon mu tànk qaala sayyidina Abu Dharr nee na fa qara'aha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam thalathan waaw mu tudd wax ko ñetti yoon sayyidina Abu Dharr ne xaabu wa xasiru man hum ya rasulallah waay waay ñii xaabu ñetti ñooñ de kuttus nañu wa xasiru te perte nañ seen bopp waaw innal xaasirina alladhina xasiru anfusahum wa ahlihim yawma alqiyama allahu akbar kon moo tax sayyidina Abu Dharr waat waaw borom bi nee na dëgg-dëgg ñi perte mooy ñi nga xam ne xasiru anfusahum dañoo perte goreeluñ seen seen bakkan ëllëg seen bopp ëllëg ci safaraw jahannama déedéet defuñ lu tax boroom bi daal di leen musal waaw wa ahlihim ak seeni ñoñ ndax ñoo leen yaroon di leen dugal ci réer ñu topp leen ci yawmal qiyaama bi sub taxawaay ba sayna Abu Dharr ne xaabu wa xasiru ay yonent way sa sam ñii de kuttus nañu waaw xaabu wa xasiru man hum waa yeneen traité sam ñoom ñooy ñan ñoom ñooy ñan yaa rasulallah yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ñetti yoon nag la ko wax yonent waaye saam ñetti yoon la ko wax saa bu ko waxee rek ima Seydina Abu Dar tamit daan qad xaabu wa waaw après laaj ko waa ñoon ñooy ñan yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi sallallahu alayhi wasallam nag ne <laughs> al musbil al musbil gis nañ ko ci jotaay bi ñu génn mooy ki nga xam ne day buubali yéreem waaw di ko xëcc te loolu nag attention de du tubay kese waaw du tubay kese ah du buubal tubay kese waaye buubal li nga xam ne ay mbubb ak yooyu it ci la waaw sa yére loolu tamit ki la dinañ ci ñëw insha allahu taala dinañ ci ñëw insha allahu taala say kaalaak yooyu yëpp mu ëpp loolu yonent bay saa saa ba ko doon tere <laughs> voilà kon mu ne al musbil première ki nga xam ne moo tax mu tudde buntu bi noonu tahrimu isbal ñoom imaamu Nawawi al izar ndax moom la njëkk a tudd xadiis bi njëkk a ci buntu bi mooy Seydina Abu Zar bi kon est-ce bokk naa ci ñett yi ñu ci hadis sayna Abu Hurayra ak yeneen ñett yi bokkul al musbil ki nga xam ne mooy buubal ay euh, làmbaayam isaaram wal mannaan ñaareel al mannaan mais kan mooy al mannaan xanaa borom bi waxul noonu yéen ñi gëm yàlla bu la tubtilu sadaqaatikum bil manni wal adaa mooy loolu nag waaw al mann wal adaa mooy borom bi na ne yéen ñi gëm yàlla bu leen yàq li nga xam ne mooy seen sarax yi bil man ni ci ñaaxaate mooy ñaaxaate wal ada ak lor teg ka nga xamante ni nii moom ngay sarax kalladi mel ni ki nga xam ne yunfiqu maalahu riyaa an xam ne day dépenser alalam di ngistal nit ah? mooy lan ak a bon ak a bon wallahi defal nit waaw dara ba pare naan ko budul woon man xam nga ne moo ah bés sàngam xanaa léegi ci biir nit ñi nag yow budul woon man budul woon man te lool fi mu gën a nag mooy ñi nga xam ne yow dundal leen dafa war ci yow say doom say soxna yooyu nga wër leen a dundal ba pare di leen dundal lu xew nga jàpp xam nga ne budul woon man ngeen torox waaw budul woon man torox ngeen bu yàgg waaw. wal iyaazu billaah yooyu bokk na bakkaar yi gën a gaaw waaw waaw bu dul man dee ngeen mu yàgg waaw bu dul man bu dul man lépp loo leen defal il suffit dara xew nga commencé waaw bu dul woon man bu dul woon man suñu boroom nag ne bu ngeen defee dépenser ngir yàlla bu leen ko yàq ci yu mel noonu ak waxi lor kenn manu fee suur lu waay bëgg a lekk ngeen ñëw ne ko laara bi daa naan ko jël leen taaleen yàlla jox leen déedéet yàlla joxewul xam nga ne loolu yàlla joxewul lu salte loolu waaw wal iyaazu billah loolu yàq na sa jëf bu leen ko yàq yow nga def ko bu leen yàq seen joxe yi seen dépenses yi seen saraxa yi seen yi ngeen xam ne yéen a koy dépensé te yàlla teg leen wala yi nga xam ne sax tatawwu ngeen koy def ngir naafi la ngeen koy yàq yi borom bi nee na leen ko def yow ñëw di ko def wal iyaazu billah al mannaan mu ne wal mannaan waa kon gis nga ñett ñi bokkul ak ñett ñu ngi sànq boo ci yokkee nga am lan six set huit am nga huit ñoo xam ne ku ci nekk li yore salaasatul la wax indi ñoo xam ne bokk lañu ñële waaye nag kii muy indi le dernier moom mooy ki ñu romb sànq ci hadith sayna Abu Hurayra mu ne wal munafiqu sil'atahu bil halif al kadhib ki nga xam ne mooy al murawij ki nga xam ne day teg euh, euh, marchandise am di ko jaay di ko wan nit ñi waaye bil xalifil kadib mais ñu ngi jaay da leen waatal waat boo xam ne nar la daan leen waat naa ci yàlla nangam laa ko jënde woon non lii nangam ak nangam ba tax waa ji fay ci loo xamante ne nii waa ji am na ko ci waaw am na ko ci de dëbb na ko linjaa waaw daal dina koy béjjën waaw wëndeel na ko nax na ko ci wat gum ko wat na ko wat naa ci yàlla billahi wallahi watallahi jënd naa ko dopp lañ ma ci proposé alors ko waxul dëgg ah saa yi juróom la ko jënde woon waa ji ne ko mais saa yi tey ma ko jaay ñaar fukk ah, wala fukki dërëm mu ne ko waat naa ci yàlla laa wax léegi nag asr bale daa bëgg a wan ne rek moo gën a garaaw rawatina loolu mais tekkiwul ne voilà léegi man moo ko defee après timis nag bu dee ci laa waat ci nga neneen moo raw mu ne wal munafiqu sil'atahu bil halif al kadhib waaw <laughs> ki nga xamante ne nii day murawwij di jaay marchandise di ko exposer nit ñi ah di leen ko exposer di leen ko wan waaye nag bu ñëwee day kàcc rek naan leen lii wallahi wat naa ci yàlla la wax nangam ak i nangam waaw nangam ak i nangam lii wa tax gis ni kon ñett ñi kii moom mooy mooy kële kon am nga lan trois yële six six yu ñaari seen Abu Hurayra yi ak ñaari ñu tudd nii sept am nañ huit kii doo ci boole ndax kii mooy kële léegi kon mu ngi noonee léegi bon imam Seyna Abu kii Muslim da cee tegaat beneen xadiis Seyna Abu Zar boo xam ne moo bii wayam waaw salaasatun laa yukallimu Allahu yawmal qiyaama al-mannaanu alladhi laa yu'ti shay'an illaa manna voilà leeral na ko mooy al-mannaan bi mu wax fee Seyna Abu Zar mu ne yonent na ñetti ñii la al-mannaan ki ci njëkk ki nga xam ne day Euh, euh, euh, joxe ba pare di ñaaxaate alladi mooy kan wala mooy man naan ah? mooy yonent saa saa mooy ki nga xam ne laa yonti shay'an du joxe dara illa man na lu dul mu ñaaxaate waaw yow lépp lum la defal yow na yow bu yeboo nga xaar bés bi nga xamante ne ni tey mu yàqu ko loolu nag couple yéeg ñépp a ci yem yow ndaw si boo defalee sa jëkkër dara fekk wow jamono yooyu yaa ko ëpp sa loxo moo gën a jot sa gannaaw loolu day am sa jëkkër nekk chômeur chômage parce que amagul liggéey amagul nangam wala amoon na dàq nañ ko yow nag ndaw si nga am looy am loolu nga koy jàppale ci dépense bi nee nga te yàlla tax waroo bés ñëw ngeen meroo nga ne ko xam nga ne moos wala bu la naree ci ah budul woon man xam nga ne moos yow weer yële ba ngay door a kii xam nga ne moos di génn door a pare sa promotion kenn jëlu la budul woon man ba léegi xam nga ne torox nga budul woon man nangam nangam loolu yow yàq nga li yow si góor gee ci mu ne alladi la yu'ti shay'an illa man du joxe dara lu dul noonu la koy defe quoi waaw waaw bàyyi leen rek ñii maa leen yor bu dul woon man ba léegi dee nañ daayif nañu bu yàgg wal iyaadu billah kooku moom yàlla mere na la mere gu toll nii tëkkoona la lële wal munafiqu silatahu bil halifil fajir yi nga xam ne mooy almurawid di jaay di wane exposer ay ay ay marchandise am waaye ngir nit ñi jënd kàcc goo xam ne gu kàccoore lay wax day day day ay ay ay waat bu kàccoore goo xam ne du dëgg wal musbiru isaara ki nga xam ne mooy eh, buubal isaaram kon yii yëpp day wane ne kon salaata yi gis na rien que ñun gis nañ ci laata huit voilà léegi nag liñ doon wax sànq bala ñoo sori mooy taxawal <laughs> eh, mbir mi du du du yére yi kese ah du yére yi kese moo daal imaamu Nawawi rahimahullah bi muy sarh hadis bi ñu mujjee wax ci al-Minhaj mu ne wa qaala al-imaamu Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir at-Tabari wa ghayruhu mu ne al-imaam Abu Ja'far di Muhammad ibn Jarir al-imaam at-Tabari ak ñeneen ñu dul moom keneen ku dul moom nee na wa dhikru wa dhikru isbaal al-izaar wahdahu li annahu kaana aammata libaasihim wala li annahu kaana aammatu libaasihim ah wala aammata wa hukmu ghayrihi alhamdulillah wa hukmu ghayrihi min al-qamis wa ghayrihi hukmu mu ne imaamul Tabari la nee na ak keneen tudd gi tudd nag buubal ay yére kese lu tax li annahu kaana amati libaasihim ndax li ëpp ci liñ doon sol ñoom arab yi jamono yonent bi saa saa noonu lañ doon solo mooy làmbaay bi nga xam ne day jóge ci ci ci ndigg li wàcc. mu ne waaye wa hukmu ghayrihi atteb leneen min al-qamis ci boo solee qamis wa ghayrihi hukmuhu benn la yow boo ne isaar nga ne bo man kon tuba yi bokku ci ah jiin yeeg wala bu ma soloon xima xamis nga xam ne moom kese xam nga yow dañ doon sol rida ak kii rida bi du ñëw ba ca suuf mooy yow nag nga sol xulla xulla xulla mooy complet com complet complet com yu maire naan complet ak complet la sol loo xam day am bu bëgg tubay ñu ànd waaw gis gaay sol yenn jàllaabe yu am solo yoo xam day am tubay tii mais yow attention mbubb bi kese bu dee da nga sol loo xam dafa wàcc ba ci suuf bi laal moom kese loolu it ci la loolu lay wax bul foog ne nga naan noo man li ma ci jógewul ci dënd ci ci ndigg li di wàcc non mais dafa jóge ci sama mbaggee parce que ab jàllaabe la mais suuf que bu may day laal suuf mu ne la loolu atteem la waaw mu ne loolu noonu benn la waaw qultu imaamu Nawawi nag nee na bi imaam bi mu cité li imaam Ibn Jarir wax mu ne qultu man imaamu Nawawi ma ne nee naa waqad jaa zaalika mubayyana mansuusan alayhi min kalaami rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam min riwaayati Saalim ibn Abdillah an abiihi radiyallahu ta'ala anhum an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala al-isbaalu fil izaari wal qamiisi wal amaama man jarra shay'an khuyalaa lam yanzur allahu ta'ala ilayhi yawma alqiyama rawahu abu dawud wan-nasa'i wa ibnu maaja bi isnadin hasan wallahu a'lam al imam an-nawawi ma ne ma ne nee naa lii imamul euh, euh, euh, ibnu jarir daal di wax ne lee mooy atteem amaani dafa citewul dalilam mu ne ma ne loolu bu dee ci qiyaas la ko jële jaru ko parce que am na texte bu ci ñëw ndax ñëw na leer nañ mu bàyyi man suusan loo xam ne yonent bi saa salaam koo yaxal wax ko mu leer ci waxu yonent bi saa ci riwaay boo xam ne hadis boo xam ne Salim moo ko jëlee ci baayam bi Abdallah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu anil jami' anin nabi sayyidina ci yonent bi saa salaam mu ne al isbaalu fil gis nga buubal ci izaar la làmbaay yi nga xam ne sër yi ñuy takk ci ndigg terax laa yoo ko mu jëm ci suuf loolu boo ci dépassé fa la yeneen tibale saa saa muy buubu loolu ci nga wal xamis ak boo solee xamis comme yi ñu wax sànq amul nga naan boo jógawul ci ndigg li ah ci kaw la jóge dama ko euh, sol moom duggoog moom muy muy buubu mu ne lool ci la wal amaama waaw wal imaama mooy al amaama mooy kii ñi ngay teg sa bopp mooy euh, euh, waa ji nu mu tudd way mooy kaala voilà mooy kaala guy buubu loolu it boo xam ne dafa gudd lool ba jéggi dayo ah, loolu it bokk na al imaama bokk na ci li nga xam ne tamit yonent bi alayhi salaam ci boppam dafa ne loolu ci la yépp man jarra shay'an ku ci buubal ci yi benn ci yi xuyalaa ndax puukarewu lam yanzur allahu taala ilay yawm al qiyama borom bi nga xam ne moo màgg kawe te yéegut du ko xool xoolu yërmande bisu taxawaay ba mu ne xadis bi rawaahu soloona ko Abu Dawud al imam Abu Dawud as-Sijistani na ko noon al imam Ibn Maaja ak al imam an-Nasaa'i ak al imam Ibn Maaja rahmatullahi ala al jamii léegi ginnaaw li li nga xam ne moom lañ la waxoon ne insha allahu taala nañ ci ñëw waaw nañ ci ñëwaat ci côté isbal bi nga xam ne gisoon nañ traité woon nañ ko ci hadis bi ñu génn waaye lu ama am solo moo tax sànq bi ñuy tàmbale ma la nag masala xilaafiya la waaw waa jumhurul ulama ñi nga xam dañu jàpp ne moo bu dee ne waa ji def ko ngir rëy rëylu dañ koo si bu dee ngir rëy rëylu la ñu d'accord ak ñeneen ñi ci des yépp ne dafa xaram loolu waxoon nañ la ba waxoon la li al imam ni ko imam al-Hafiz Ibn traité woon ne a ah wax jooju imam An-Nawawi ak ñi ànd ak moom di am na lu koy remettre en cause de ndax di compréhension yaay ummu salama fàttalul kul hadis bi ñu génn ci jataay bii ñu génn gisoon nañ ko walillahi alhamdu wal minna kon loolu moo tax eh, am ci boroom xam-xam yi ñoo xam ne loolu lañu wax te ne affaire bi loolu la te tamit ñi wax loolu naan dañ koo mooy waxoon nañ la foofu ne la hadisu Seydina Abu eh, kii bi eh, Abdallah ibn Umar bi radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma Eh, ne borom bi yonent bay saa saam ne man jarra thawbahu xuyala lam yanzuru allahu taala ilay yawm alqiyama fa qaala abu bakr inna ahada janibay izari yastarxi inni la ataahadu dhalika minhu qaala lasta mimman yaf'aluhu xuyala sayyid ibn umar radiyallahu anhu wal hadith qad rawahu al imam abu dawud as-sijiziyu as-sijistaniyu eh, rahimahullahu taala moom andaal na koy indi waaye euh, ñoom imaamul Buxaari daal dinañu koy solo rahmatullahi ala al jamii léegi mooy Seyna Abu euh, Ibnu Umar mu ne yonent bay saa nee na ko buubal ay yéreem ndax réeréelu borom bi du la xool xoolu a yawmal qiyaama mu ne Seyna Abu Bakar ne ko ah yonent bay man de sama wàllu benn côté wu sama isaar bi sama euh, li may kerex laa yow day wàcc léeg-léeg ma koy suuf ko man dama koy fexe di xëcc waaye dama koy xëcc yooyu léeg-léeg mu rëcc ma wàcc wadd laal suuf wadd daal euh, di buubu yeneen saa xam ne ko yow lasta mi man yafal waxu yàlla non yow bokkoo ci ñi nga xam ne dañ koy def ngir puukarew lii waxoon nañ la moo tax ñoom imaamu Nawawi rahmatullah alayhim waa jumhurul ma ñi lii day wane ne euh, kon affaire bi lii la waaw moo tax ku mel ñoom al imaam al qaari ñoom ñëpp loolu la wax ne loolu daal bu dee ne tayoo ko laa waaw. waaw loolu la quoi fekk na waa ji xamal nañ ko ne moom puukarewu taxu ko jug quoi waaw loolu moom euh, garawul ndax lii yonent bay saa saam dafa xaramal gi ma xaraamal ak xadiis yi wax kon problème bi nekk ci yooyu yëpp da ko tënk benn charte mooy bañ def ko bataran fële xadiis biñ gisoon bii paase waaw laa yanzurullahu taala yawmal qiyaamati man jara izaaruhu basara da xuyalaak yooyu da koo kon da koo charte bi mu ko teg ne kook la yàlla lu gis mooy mu def ko ngir puukarewu waaw léegi nag loolee <laughs> la leen na ci boroom xam-xam yi comme niñ la waxoon ne la ci jotaay bi ñu génn euh, li imaamul xaafis ibn xajar waxoon euh, ne loolu day remettre en cause seen affaire yi ñi wax la le nga xam ne ñoom ibn euh, kii nu mu tudd ñoom al imaam Ibn Abdul imaam an-Nawawi ak ñoom ñi ñu la ñoom al al al al imaam al-Qari ñooñu dañoo jàpp ne affaire bi lii ko quoi waaw moo la imaam mu ne mafhumuhu anna al-jaara li ghayri al-khula li ghayri al-khuyala la yalhaquhu al illa innahu mazmum moo comme li imaam an-Nawawi wax rahmatullah alayhi kon ni ñuy déggee ci hadith bi ne ku ko xëcc ku buubal ay yéreem ndax réeréelu kon niñ ciy dégg mooy ki nga xam ne da koy buubal yéreem dafa buubu waaye li ko waral du rëy rëy lu du puuk réew kooku ah tëkku gi yonent bay saa saa du ko laal sauf que nag lu ñu ŋàññi la mooy duñ la ne waa léegi moom rëy rëy taxul kon garaawul waaw léegi sauf que loolu euh, ñi imaam an-Nawawi euh, imaam al-Hafiz Ibn Hajar doo wax naan euh, am na sauf ko ñooñ seen wax ji dañ koy seetaat bokk na ci ñi gën bañ affaire boobu wax bii ñoom imaam ibn al-Hasan ibn Abdul Barr ak yooyu wax mooy al imaam ibn al-Arabi al-Maliki waaw rahmatullahi alayhi moom dane laa yajuuzu lirrajuli an yujaawiza bi thawbihi kaaba wa yaqulu laa ajruhu xuyara li anna an-nahya qad tanaawalahu qad tanaawalahu lafzan wa laa yajuuzu liman tanaawalahu lafzan an yuxaalifahu iz saara hukmuhu an yaqula laa amtathiluhu li anna tilka al-illati laysat fii laysat fiya fa innaha mu ne loolu sax da'wa ghayru musallama bal italatu zaylihi dallatun ala takabbure <laughs> al imam al eh, imam ibn al arabi al faqih al maliki dëkkoon andalu bi andalusi kii ci Espagne mu ne ma ne laa yajuuzu daa jaadu wul li rajuli ci góor an yu jaawiza muy dépassé sawbuhu bi sawbihi ay yéreem kàmbahu mooy euh, déjjoor yi loolu nag waxoon nañ la loolu comme ni imaam al-Hafiz Ibn Hajar waxoon ne loolu mooy li possible mu bañ koo dépassé déjjoor yi waaye bi gën mooy nisfu saaq voilà ñaari xaal yi mu doon wax fàttalekul mu ne ma ne amul góor amul droit man Ibn al-Arabi al-Maliki maa ko wax rahimahullah amul droit góor amul droit di dépassé sol yére boo xam ne day dépassé déjjooram wa yaqulu ba pare mu teg ci ñuy wax muy naan laa ajurru xuyala non man grawul parce que man ma ko ngir rëy rëylu quoi li an nan nahiya ndax tere bi mu ne ma nee loolu amu ci droit la la ndax tere bi yonent bay sa sam tere kuy buubal ba nga ko teree kooku dugal na la yow buubal la wax te def nga ko kat danaa waru laf zan kàddug yonent bay sa sam tere gi mu tere yow laal na la wala yajuzu te kon nag bu boobaa possible te warul liman ka nga xam ne tanaawalahu mooy waxu yonent bi saa saam yow dalaa dal laftan kaddoom dal li nga def ni lii laa tere yow nga koy def am yu xaalifoo mu xam loolu pare bi wutit yonent bi saa saam wax buubal ku buubal yow nga ñëw daan buubal mais garaawul parce que dana fële xuyalaa te man xuyalaawu ma ko waa <laughs> mu ne ku kaddu gi laal amoo droit di def li yonent bi saa ne bu ko kenn def nga ñëw di ko def naan ma man dama koy def ngir leneen ko ndax kooku àtteem lan la mooy mooy waxam daanaka lii lay niru laa am tasiluhu waaw man du ma def li yonent saa saa wax mooy bu leen buubal man man nag damay buubal ndax lan ndax lam ci teg ne loolu mooy tax bu ko nit def ngir loolu mooy rëy rëylu man defuma ko ngir loolu mu ne loolu nag képp ku taxaw ne looloo looloo tax yow naan garaawul kooku sa woote googu kenn du la ko bàyyi kenn du xëy musallama mais loolu kenn kenn kenn du ko nangu kenn du la ko euh, nangul ah ne voilà dañ ci d'accord kenn du ci d'accord bal li am ba des itaalatuhu day le fait que sax mu xam ne yonent bay saasaam tere na lii mu koy def loolu daalatun day tegtale voilà takabbur yi ci gréyam moom wuteeg li muy wax <laughs> kon daal moo tax affaire yi loolu la quoi wax yi boo xam-xam yéen ci waaw kon nag moo tax ñoom imaamul euh, Shawkaani yi ñoom ñëpp dañoo wax comme li ñoom al imaam <laughs> li nga xamante ne nii mooy euh, ñoom imaamul ibn Abdul Barr al imaam an-Nawawi wax waaw kon mooy ñu ne ñoom dañ ne tëkku yooyu yëpp garaawul quoi waaw képp koo xamante ne nii euh, da sol dafa buubal xuyala loolu ñu ne loolu nag mooy tax. ñu euh, def ko moom mu ne loolu nag bu ñu xamee lool te ne kii waa ji yoneen saa saam da ne kuy puukarewu kon waruñoo jël xadiis yi xadiis yi mën nañ leen a boole te boole bi loolu kese lañ leen mën a boole mooy dëgg la xadiis yi nga xam ne duggul ci mi rek borom bi euh, comme biñ gis bii passé la yanzurullah yawmal qiyaama ila man jarra izaarahu batara xam nga foofu waxul lu tax wax na si wax na lu tax bataran ak yeneen xadiis yi ñëw yëpp di tere ku yàlla du xool day mere ki nga xamante ne nii day loolu yëpp xam nañ ne kon lu tax mooy bataran wala riyaan wala xuyala wala yooyu léegi nag bu ci loolu dàqoo lële am la waaw loolu am la bu ci indiwul bataran yooyu mooy tëkk am la li ko li ko li ko xaas nag <laughs> li nga xam ne moo ñëw particularisé ko mooy xadis yi di war ne ak yooyu la bu ko defee ci kaw noonu ci ngay boolee xadis yi loolu al ñoom al imaamu kii wax hmm? Euh, euh, euh, ibn Ashawkaani rahimahullahu taala mais bon en tout cas <coughs> loolu kon nga gis ne kon wute bi daal loolu la waaw waaw parce que ñoo li tax ñoom al imaam Ibn Abd Ibn al-Arabi daal di wax lii surtout dañ ne xadiisu parce que attention parce que xadiis boobu imaamul Abu Dawud bokk na ci ñu ko solo Jaabir ibn Sulaym ak xadiis Seyna Abu Umaama Seyna Abu Umaama dane yonent bi saa saam baynaa nahnu ma'a rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam iz lahiqanaa Amru ibnu Zuraar al-Ansaari fii hullati izaarin wa ridaa qad asbala fa ja'ala sallallahu alayhi wa sallam ya'khudhu bi naahiyati bi naahiyati thawbihi wa yatawaada'u lillahi azza wa jalla wa yaquulu abduka wa ibnu abdik wa amatik hatta sami'aha hatta sami'aha amrun fa qala ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam ah après wax ak moom ba ne xadis bi jeex sayna abu umama radiyallahu anhu nee na dañoo mas a nekk ak yonent bi alayhi salatu wassalam léegi ci benn convoi la quoi amru ibnu zurara al ansari radiyallahu anhu daal di ñuy dab mu ngi soloon benn xulla mooy complet isaarin warida nga xam ne am na nga xam ne même yére bi da ciy am li nga xam ne mooy col ci kaw ak ci suuf ah kat asbala waaye nag suuf que da doon da doon buubu fa jaala yonent bi alayhi nag tàmbali bi mu ko gisee noonu yaxudu bi naahiyati saw bi jàpp côté yéreem yi moom yonent bi alayhi salaatu salaam wa yatawaada'u lillah di wàcceeg boppam ngir yàlla azza wa jalla wa yaqul mu naan yonent bi alayhi salaatu salaam di wax naan abduka ay borom bi sa jàmm man sa jaam wabnu abdika sa doomul jaam wa amatika waaye sa jaam bu góor waaye di doomu sa jaam bu jigéen mu koy wax di ko wax di ko répété ba amru daal di dégg yonent bay saa saam ni mu wax mu ne ah yonent bay saa saam kon ma xëcc ko ba mu def sama saaq yi ah fa qaala ya amru yonent bay saa saam ne ko yow amru inna allaha taala qad ahsana kulla shay'in xalaqahu ya amru inna allaha la yuhibbul musbil allahu akbar te lool imam abu at-Tabarani daal dina koy solo te rijaal ya ña nekk ca càllale ba ñu dëgër lañu xam nga bii moom laa loolu xadiis yi nga xam ne dañu ñëw te waxuñ bataran waxuñu xuyala yonent bay saasaan ne ko bi mu ko ne kon yonent bay saasaan ma xëcc ko kon ba ci saaq yi ba ci sama sama sama sama ñaari kii yeel sama yére bii di buubu ma gis la ngay def lii mu ne ko yaa Amr mu ne ko yow Amr inna allaha taala borom bi nga xam ne dafa kawite yéegul qad ahsana kulla shay'in kon ni wax fee rafetal na te suuratul euh, euh, kii li am trent versets yi pa pa tabaaraka ne beneen bi sajda voilà mu ne dëgg-dëgg borom bi tabaaraka wa taala qad rafetal na kulla shay'in xalaqa lépp lu mu bind da koo rafetal jox ko gëdd defal ko la nga xam ne cëram gën a taaru yaa amr yow amr inna allah yëgal ne ma borom boobu laa yuhibbul musbil bëggul ki xam ne day buubal ay yéreem waaw waaw bëgg ko lii ñu ne lii moo tax ñoom ibnu moom dafa dafa leer quoi bëgg ko kon jeex na waaw léegi suuf ka ñu ne léegi Seydina Abu Bakr nag loo lu ngeen di tontu bu boobaa ñoom ñu ne ma ne Seydina Abu Bakr ci boppam waxam dafa leer nee na dama koy xëcc dama koy xëcc léeg-léeg mu wadd kooku am kooku am na ngànt moom da koy xëcc mu ngi def li ko yonent bi saa saa wax sauf que léeg-léeg tubéy ji day jékki rek rëcc mu xëccaat ko gaaw kooku daa bokk ki nga xam ne moom moom moom daa placer ceinture am takk ko bu baax yére bay buubu moom mu placer ceinture bi takk ko foofu te mënoon na koo yëkkati kooku yaakaar nga ne kooku man nga koo comparer ak Seydina Abu Bakar yow ah mais Seydina leen yëf yi. maa ngi kon daal yii nga xam ne xadiis bii ñu nekk ñii nga xam ne moom la boroom bi wax moom la yonent bay saa saa ne borom bi du wax ak ñoom yowmal qiyam hein du leen fetal mooy du wax ak ñoom wax ju wax ju neex waaw dinañ leen yéeg jàjj leen tëkku leen waaye yëpp dinañ leen xas bu keroogee bu dee ne borom bi fay na leen ko waaw mooy ba wax di rek ndax ñii ñu bari mooy gii julli da ko doon su ñoo tax ñu wax mais est liñ doon wax obligé wul ki tedd ki tedd que lépp loo xam ne moom la tëkkoo da koy def waaye lu mu liggéey dina ko def waaw mooy borom bi bu la bu ko leen fayee lii lii de mooy moo leen di dal waaw bu boobaa dina leen réprimander du wax ak ñoo wax ju rafet du wax ju kii boog du wax ak ñoom wax joo xamante ne nii comme ni muy wax ñi nga xam ne ñooy dem fële ab jara wax leen wax yu nooy yu kii hani an kii kii salaamun aleykum tibtum fadxuluha yooyu kenn du leen ko wax non ñii ah dañ leen di li jajj la yukallimuhumullah kii yuzakkihim te du leen setal ci bàkkaar boobu ci ñam bu dee ne setalu leen ci njëkk wala boog bala mu leen setal da leen di jaaral safara wala leneen mbugal wala tartaru taxawaay bu metti ba ba loolu set ci ñoom waaye dàmbale commencé rek mu setal leen bu leen jéggalu lu njëkk waaye wala mu delloo si leen ndax bala ñu faatu mën nañu dell lu bari lu tax tëkku bi mu di euh, ci fadlum kese ngëneelam kese du ko def loolu bari na waaye bu yooyu yëpp bu dàqoo mooy gaa yi lii ba leen di dalaa wal iyaazu billah walahum adabun alim te dinañ am mbugal mu tar kon nag façon lii lépp boo seetloo ñi mu lim shaykhun zan malikun kazzab ailun mustakbir ñii yëpp ay réeréeru kat lañ parce que buur bi jàpp na ne moom day defar ay mbiram tax na muy kàcc ci ñoo xam ne ndax a kat moo leen féete kaw waaw